a Sijistaan yi borom sunan bi moo mu ci suuf mu ne haddathana bi zalika hadis bii ne ci warawaa Mubaarak ibn Fadal an Saabit mu jaar ci Mubaarak ibn Fadal mu jël Seydina Saabit an Anas mu loolu de ki ñu ko nettali mooy Abu Daawuda mooy Sulaymaan ibn al-Ash'as muy Shaddaad ibn Amr ibn Aamir ah <laughs> am ñu ne Sulaymaan ibn al-Ash'as ibn Bishr ibn Shaddad la am ñu ne Sulaymaan ibn al-Ash'as ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddad ibn Amr ibn Imran al-Azdi Abu Dawud as-Sijistani ñii ne as-Sijizi al-Basri al-Hafiz talib imaamu Ahmad ku màgg ki thiqatun hafiz min kibaar al-ulama la borom Taqrib at-Tahdhib wa mooy borom sunan bi waaye sëriñ la ci imaam Abu Dawud moo imaam at-Tirmidhi moo tax ñu naan la Euh, moom ak imaamul Bukhari ñoom imaam ad-Daarimi ñoom ñëpp ay sëriñu imaam at-Tirmidhi lañ rahmatu ak imaam Muslim tamit sëriñ la ci imaamul Tirmidhi ci euh, sunan bi tamit day jële ci imaamu Muslim ibn al-Hajjaj kon mu ne hadith bii de Souleymane Abu Dawud Souleymane ibn al-Ash'ath di borom sunan bi nettali nañ ko ñun imaam at-Tirmidhi qaala moom imaam Abu Dawud mu ne haddathana Abul Walid mu ne nii lañu ko nettal mu ne nettal nañu Abul Walid di Hisham ibn Abdil Malik al-Bahili mawlahum Abul Walid at-Tayalisi al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Mubarak ibn Fadala gis nañ ko sax mu Mubarak ibn Fadala ibn Abi Umayya al-Qurashi al-Adawi alhamdulillah al-Basri rahimahullah mu jël ko ci Sabit ibn Aslam al-Bunani an Anas anna rajulan qaala ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inni uhibbu hadhihi as-sura qul huwa allahu ahad qul huwa allahu ahad fa qaala inna hubbaka iyyaha yudkhiluka al-janna kon hadith baa ngo kanta léegi nag ñu ñëw ci imam al-Bukhari parce que imam eh, an-Nawawi rahimahullah gis nga kon imam eh, at-Tirmidhi dane hada hadithun hasanun gharibun sahihun min hadha al-wajh kanta imam an-Nawawi dane rek wa qaala hadithun hasan àggul ci gharibun eh, sahihun min hadha al wajh léegi kon nee na wa rawahu al Bukhari al Bukhari fi sahihi ta'liqa léegi nañ xool imam al Bukhari mi ko imam Tirmidhi jële fii en tout cas ci tàllale bu njëkk bi fii noo jële na ko tàll imam Abu Dawud imam Abu Dawud nag andiwu ko ci sunanam moo tax képp ku jàpp ne hadith bu ñu gisul borom téere ba dugal ko ci téere mooy xamu ko mooy yow xamoo dara mooy yow xamoo li ngay wax <laughs> yaa eh, imaam Abu Dawud du bind na sunan comme su moom ñoo jiitu sunan eh, imaam at-Tirmidhi est ce que gis nga bi hadith bi amu ci te pourtant moom jàngale na hadith bi loolu dafa bari imaamul Bukhari rahimahullah léegi comme que nee na wa rawahu al-Bukhari fi sahihi ta'liqa léegi nan la ko al imaamul yende mu ngi ko ni ci kitaabul adhan baabul jam'i bayna suuratayni fi rak'a gis nga <laughs> baabu buntu al jam'i dajale bayna suuratayni diggante ñaari saar fi rak'a ci benn rak'a waaw loolu moom <laughs> loolu euh, dafa kii quoi waaw euh, <laughs> hmm? kon mu ngi noonu euh, loolu lu am am solo ah, léegi loolu waxoon nañ la loolu taxawoon nañ ci yàgg nañ ci taxaw hmm? <clears throat> kon loolu lu am am solo voilà Ibn Mas'ud jël dañ ko moom Sayyidina Ibn Umar <laughs> hein naka noonu ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ak saxaaba bi nga xam ne yeneen saa saab ci boppam lañ taxaw wax ko ne ko kii yoon lay def yeneen saa saab laaj mu ne dama ko sopp mu ne ko inna hubbaka iyyaha adxalaka aljanna léegi al imam kon foofu la ko di kitaabul adaan baabu buntu bi aljamu dajale bayna suuratayni ñaari saar ci benn rakka mu ne wa qaala Ubaydillah léegi lii na lii mooy taaliq bi imaamul Buxaari indiwul càllaleem bi nga xam ne moom la ko imaamul parce que mooy càllaleem bi imaamu Tirmidi jokkale na ko voilà <laughs> mooy fi ñu jógee sa ak imaamu Tirmidi nee na Muhammad ibn Ismaa'il qaala Ismaa'il ibn Abi an Ubaydillah ibn an Abdillah ibn eh, an an Abdil Aziz ibn Abdillah an Ubaydillah ibn Umar léegi nag pële nag mooy ñooñu la Imaamul Buxaari tuddul Ismaïl ibn Abi Uways ak Abdul Aziz ibn Muhammad muy ad-Darawardi daa ñëw rek ne qaala Ubaydillah ibn Umar qaala léegi nañ ñëw xoolaat kon imaam al-Bukhari al-imaamul Bukhari mu ne ku Ubaydillah kese la wax voilà mu ne wa qaala te nee na Ubaydillah muy Ubaydillah ibn Umar ñu ngi gis sànq waa imaamu Tirmidhi bi ibn Hafs ibn Amir ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi radiyallahu anhu Abu Usman radiyallahu anhu Ali Umar an Sabit mu jël ko Sabit ibn Aslam al-Bunani gis nañ ko sa al-Basri an Anas muy Anas ibn Malik khadim rasulillah alayhi salatu wassalam qala radiyallahu anhu mu ne kaana rajulun min al ansar lii nag duñ ko teg quoi ndax moo imaamul bo boog imaamu Tirmidhi noonu la demoon kaana rajulun min al ansar ya ummuhum fi masjidi Quba wa kaana kullama iftataha suuratan yaqra'u biha fa lahum fi as-salaati mimmaa yaqra'u bihi iftataha bi qul huwa allahu ahad hatta yafrugha minha thumma yaqra'u suuratan ukhraa ma'ahaa wa kaana yasna'u dhaalika fi kulli rak'a fakallamahu ashaabuhu faqaaluu innaka taftatihu taftatihu bi haadhihi as-suurati thumma laa taraa annahaa tujzi'uka hattaa taqra'a bi ukhraa fa imma taqara'u biha wa imma an tad'aha wa taqra'a bi ukhra fa qala ma ana bi tarikiha in ahbabtum an a'ummakum bi dhalika fa'altu wa in karihtum taraktukum wa kanu yarawna annahu min afdalihim wa karihu an ya'ummahum ghayruhu falamma atahum an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam akhbaruhu al-khabar fa qaal ya fulaan maa yamna'uka an taf'ala maa ya'muruka bihi ashaabuk wa maa yahmiluka ala luzuumi haadhihi suura fi kulli rak'a fa qaala innii uhibbuhaa fa qaala hubbuka iyyaahaa adxalaka al-janna kon nii la ko al imaam al Buxaari taaliq bi kon wax nañ la fan la dana ñëw rek wa qaala Ubaydullah muy al-Umari mu sote ñaari tuddul sëriñam bi mu ko jële mooy Ismaa'il ibn Abi Uways ak moom ki mu ko jële di ah, ah, Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi mi nga xam ne moom moo ko jële ci Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anil jami' léegi xadis waaji léegi lëkkaaleem ak suñu bukki <laughs> mooy lëkkaale bi mooy leer na mooy bunt bii di wax ci ay di ñaax nit ñi ci ay saar ak ay aay yoo xam ne dafa am ab jagle yu jagloo yu particulier loolu mooy qul huwallahu ahad ginnaaw bi ñu yeneen saa sam xamalee ci saxar yi siñ génn que mooy benn xaaj ci ñetti xaaju alquran boo xaaju alquran ñetti xaaj benn xaaj ba xamal nañu fii que ne soppu saar bii day tax lan day tax borom bi dugal laa jana da nga ciy tuufe ngërëmu yàlla bi nga xam ne mu ci la lay duggale àjjana te hadis bi waxoon nañ li taxoon ñu la la dellul hadis 388 bu sayyidatu Aïsha moom sayyidatu Aïsha radiyallahu anha da ne woon nañ ko wax nga ñëwaat ngir ñu ñu ngi ci lëkkaale bi mu ne woon waan Aïsha radiyallahu ta'ala anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba'atha rajulan ala sariyah fa kaana yaqra'u li ashaabihi fi salaatihim fa yaxtinu bi qul huwa allahu ahad falammaa raja'uu dakaruu zaalika li rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala saluuhu li ayyi shay'in yasna'u zaalika fasa'aluuhu faqaala li'annahaa sifatu rahmaan fa ana uhibbu an aqra'a bihaa faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam axbiruuhu anna allaha taala yuhibbuhu muttafaqun alayhi kon foofu nii la deme woon dane dafa am benn waay boo xam ne kaana sayyidatu Aysa moo ko solo woon mu ne daa am benn waay boo xamante yeneen saa saam dafa yebal benn waay ci ab sariya ab dogu armée boo xam ne yeneen saa saam du dem mu jiite leen waa ji jiite armée fa kaana yaqra'u waaye waajooju non seulement yaa jiite armée mais bu julli jotee yaa jiite moom na da doon jàngal di jiite mbokkam yi mu àndal <coughs> saxaaba yi radiyallahu anhum saa leen di jiite di moom moom day daal di faatiha tarib saar mais moom day tëje day tëje qul huwa moom moo tax ñu ne nañ ne nettali boobu ak nettali Seydina Anas bi bokkul ñële ci tukki lañ ne woon benn ñaareel waa ji doot ko loon ñi Seydina Anas dana la moom Faatiha moom day tari def qul huwa lay tari ba pare door cee teg ab saar kii nag moom day tari saar ba pare teg ci li nga xam ne mooy qul huwa voilà ak yeneen yoo xam ne nañ ko gis léegi waa ji noonu la doon moom daal day day jiite tari dara saab wala moo sidd moom dina ci teg qul huwa allahu ahad saar boobu léegi nag di gaa yi falam maara jaxu bi ñu delloo dafaru daalika li rasulillah ñu dikkal yeneen saa salaam waaw way wa in tana way bu ngeen wa in tanaza'u fi shay waaw li alquran wax bu ngeen xëccoowee ci dara farudduhu waaw na ngeen ko delloo ila allah waaw na ngeen ko delloo ci yàlla tabaaraka wa taala ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam waaw loolu mooy li jaadu quoi waaw loolu mooy li jaadu waaw fa in fa in tanaza'tu voilà fa in tanaza'tu fi shay bu ngeen ko joowee ci dara farudduhu ila allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir na ngeen ko delloo yàlla ak ndawam bi alayhi salaam nu ngeen koy delloo yàlla ci alquran am nu ngeen koy delloo yeneen saa saam mooy kii attewoo alquran di ko jaare ci sunna waaw ndeen nekk ngeen ñoo xamante ne nii da ngeen a yàlla ak bés taxawaay ba loolu de dalika xayrun wa ahsanu ta'wila gën ak delluwaay moo tax waa Quba ci Seydina Anas biñ gis te wute naa lii ba yeneen saa dikkalee dañ koo wax mbir mi fa axbaruhu xabar ah ñun de suñu imaam bi lii lañ am moom ñii itam di imaam bii di leen jiite demee noonu dañoo ñëw ne yeneen sa salaam ñun de suñu imaam bi nga ñu jiitaloon mu ñuy jiite ci sariya bi te doon ñu jiite julli ñu ko doon yi la doon def. fa qaala yeneen saa saa ne leen salu bii beneen luy wane ne bokkuñ mooy waa ji nekk fi. ñoom dañoo yow wax ko yore saa sam yore saa sam leen ngeen laaj ko alors que fee bee Quba yore saa sam dafa ñëw imam baa ngi toog ñëpp toog ñu wax ko ko mu ne yaa fulaan yore saa sam woo waa ji ne ko waa yow la tere def li la euh, say ñoñ ñi digg ak lu la yen euh, ci ngay jàng ngay jàng saar saa su ne ci sa rakk bu nekk alors que fii biñ ko waxee dane saluhu laaj leen ko dem leen ngeen laaj ko dikkal leen ku ngeen laaj ko li ay shay'in yasna'u dalik lu tax muy def lool gaa yi dem laaj ko waa ji ne li anna sifatu rahman parce que day melo borom bi fees dell jërmë ne moo nekk ci saar boobu fa ana uhibbu an aqra biha looloo tax ma soppran di ko jàng saa su ne fa qaala bi ñëwee wax yeneen saa salaam li mu tontu yeneen saa salaam ne leen axbiruhu dem leen ngeen xabaar ko kon nga bokkul ak kii kii moom yeneen saa salaam boo toog mu toog ne ko anna allaha taala yuhibbu xabaar leen ko ne yàlla mi nga xam ne moo koy te yóbbu sopp na ko alors que la wax fii sopp gi nga sopp saa bopp adxalakal janna inna hubbaha adxalakal janna kon ñaar yooyu bokkuñ voilà kon gis nga ñaar yooyu lépp lëkkaale bi mooy kon ndekete soppu saar bi bu dee su euh, hadith sayyidatu Aisha bi may nañu bokk na ci ngëneel yi ak tamit jagle bu mu am mooy dalay day tax lan borom bi sopp la saahibu sariyati ra'isu sariyati ra'su sariyati ci hadith trois cent quatre-vingt-huit chapitre moom noonu la doon def yeneen saa sam xamal ne ko sopp gi nga sopp bu ne ko dama ko dama koy jàng parce que sifatu rahmaana fa neen ma ma sopp di ko jàng mu ne ko xabaare leen ko ne yàlla sopp na ko allah fii ñu nekk ba léegi liy wane gëneelu saar bi ak li nga xam ne mooy jagle bu mu am yonent way saar saab waa ji imaamu waa Quba bi wi mu ne waa ah, man nag yonent saa sallam man damaa sopp saar bi moo tax mu ne ko inna hubbaha iyaaha beneen bi um na xubbaka adxalaka aljanna sopp gi nga ko sopp saar boobu dugal na la janna kon loolu day wane ne ngëneel gu rëy nekk ba léegi ci qul huwallahu ahad mooy dalay may cofeelu sa borom waaw waaye dalay dugal loo ajjana te jeewa boobu <laughs> waaw yaa nga ajjana léegi def ko maadu yi mel ni yaa nga fa parce que loolu mooy noonu la waaw ndax saar boobu kenn ko bëgg ku dul koo xamante ne lixlaas dafa sellal ak gëm yàllam ak pas-pasam ci borom bi tabaraka wa taala allahu akbar bokk kala bëgg di jàng kalaamu rabbil alamin kooku kenn gi ñu ko jëf kon loolu lu am am solo kon lëkkaali baa ko kanta hadis bi yeneen jàngat yi ci nekk mook ba leen yoo waaw waxoon nañ ci ci bii ujaala dañ ci jaaraat mooy que le fait que gars yi mooy bu ngeen da ngeen a jiite euh, mooy nit boo jiitee nekkul maay président maay monsieur le maire maay monsieur le gouverneur léegi kenn du wax dara man li may def daal yéen dee leen suivre kese bu ma fi kenn wax lu tax may def dara déedéet loolu du yoon voilà ñii bi nga xam ne imaam bi gis nañ mu leen di jiite euh, te euh, bon di def loo xam ne jàpp nañ ne lii daal mii ñu ko dañoo ñëw wax ak moom mooy loolu tamit ñi nga xam ne tamit ñoom leen jiite ñu mën a am loolu bañ a dem di ko jëwee loolu il faut ñu am franchise dëgg goo xam ne boo amee loo xam ne ci nit mu ngi def loo xam ne jaaxal na la wala àndoo ci mën nga koo ñëw laaj te nga bañ a ñëw di ko eh, mooy mën nga ko passer par par ay laaj waaw yaa fulaan mais yow diw daal gis nañ ne yow nii ngay def hmm? léegi nag ñun lañ lii lañ lay proposer te moom i tamit mu am franchise du ne waaye man man man moom di leen tontu sax laa du def waaw parce que aw ma seen jot yéen da ngeen a yabaate déedéet waroo wax lool waaw mu leeral ne man lii moo tax voilà man moom man bu ngeen bëggee ci condition yi ma jiite leen ci condition yi bu leen nag manu ngeen ngeen seet keneen loolu tamit waxoon nañ ko xëy toog naan mbir mi waroo nekk ne man maa nekk ci jàkka ji maay imam voilà dama fee war a saax. walla lu xew maa war a nekk waaw ah, le fait que ma nekkoon fi nekkatuma imaam loolu lu ñaaw la loolu yu loolu loolu aw xas lay doon déedéet du aw xas waa ji lay wax lu leer bu ngeen bëggee ma jiitee ci lii sinon nga bàyyi leen ngeen seet keneen ma mujj nekk kenn rek ci ma'mumiina yi nga xam dañ leen di jiite waaw kon nag loolu la in ahbabtum an awmakum bi zalika fa'al wa dafa war a woyof waaw poste yi du loo xam ne dañ faa siisu dañ la faa teg éternellement même président boo ñëwee ñu ngay jiite bëgg a mais woowal ñi nga xam ne ñoo la fi kii woon ak ak ak arkaanu dëkk bi député yooyu xam ne yow amatoo fi benn njariñ gaa yi bëggatuñ la ak wàccoo leen gënal parce que yaa ko fi def waaw ngir renouveler waat tamit tamit kii bi waaw foo dem gaa di toj pono bi kii kay manifester parce que yaa ko def mais nga toog waaw na leen je vois dans ces conditions on peut pas on peut pas diriger un maintenant moi je vais essayer de de m'améliorer donnez-moi un laps de temps affaire yi bu doxul man je vous laisse bu dee loolu nit dafa war a dekk koo xam ne nga bàyyi te lool ah bu dee ci péri yenn mais man nga ko passer par le référendum wala yooyu waaw oui ou non amul naan buñ nee non référendum wóorul parce que boo ko defee nit ñi duñ tontu mukk luñ leen di digal da ngaa foog ne nit ñi dañoo wéri di dañ leen a ñu jàpp ne daal yéen politiciens yi kat yéen yéen les les les les les les les normaliens daal les les ci euh, géopoliticiens yéen daal yéen a xam wala quant à population bi jamais ñu li liñ leen kii bàyyi leen yabaate bàyyi leen xeet nit ñi loolu moo tax gars yi États-Unis France feneen ñuy ñuy voté extrême yi gars yi di casse parce que dañ jàpp ne ñun daal ñoo fi nekk ñun les démocrates ñun ne nangam ñun ñoo war a kii nangam ak nangam wala di xalaatal peuple bi di xalaatal nit ñi buñ ñoom bu joxee seen seen seen am yi ñu jël ko sànni ci fële fële doxal lu leen neex ba pare di jaay ne ci foofu la la la seenu salu nekk. mel ni ko ñoom lan lañ vote bi ñu leen waxoon voté leen lu muy jariñ ñu voté yow nga ñëw nga ñëw jaarale voté feneen comme ni Sarkozy defoon fii France gars yi bu le refan constitution euh, euh, européenne bi euh, mu ñëw dugal ko par le parlement alors que dañoo def référendum gaa yi noo bi gañe mooy yooyu yëpp moo tax gaa yi dañ ko faa jële après 2012 dañ koo balee xam nga loolu bu kenn foog ne ñun dafa am loo xam ne l'islam dañu koo yare dañu koo jàngal du maa jiite maa moom nit ñi maa nekk ci xefu nit ñi man kese maa xalaat bu kenn xalaat déedéet non waxoon nañ ko fi li Hafiz Ibrahim wa rahimahullah doon bi muy tagg hadiisam bopp al-Umariyya Seydina Omar ra'yul jamaa'ati laa tashqaa al-bilaadu bihi raghma al-khilaaf wa ra'yul fard yashqiihaa voilà ra'yul jamaa'ati demander parler le pouls du peuple dëgg dëgg euh, euh, laaj mbooloo yi laaj nit ñi ñu jox la seeni xalaat ñi boroom xalaat yi te la nga bëgg a def yow njiit bi loolu dëkk bi du ci toroxe mukk mais kantaa xalaatu benn nit boo xam ne danaan man ñi ma gis loolu la bu ma kenn fontoo bëgg yéen ñëpp ci sax xalaat boo xam ne yow yaa toog di ko xalaat ña nga ne ñooy say conseiller lu la neex kese lañ lay wax jàpp nañ ne sax buñ waxee lu wuteeg loola ne nga dàq leen parce que xam nañ la loolu rayul fardi la même bu dee ñu baree na la applaudissez monsieur le président ma bu ñu fontoo dañoo xam ne lii nga xalaat ñu waxal la ko parce que ñooñu duñ la wax mukk sa bët xonku na parce que yaa leen di niinal seen ceeb sa intérêt leen fi teg ñooñu taxul ñuy wax loolu rayul fardi la xalaatu benn nit kese waaye da ngaa mat yusqiha buñ ko toppee ba pare force ci ñépp day day day day day tabaxloo dëkk bi ah xoolal suñu dëkk africain yi ab bés ba daf yi nekk parti unique mooy parti unique ah parti unique nga xam ne lu seri yow parlement bi nga fa nekk chambre d'enregistrement kese la loolu rayul fardi la bu kenn naan non ça a été voté démocratiquement tout le monde les députés ont voté ma ne yan député député yi du ñu waxtaan ci mbiri tout benn projet de loi duñ ko dugal lu dul bu palais bi yónni leen waaw ne la bii laa bëgg ngeen doxal moom la ñuy waxtaane te li ci palais bi bëgg moom la ñuy doxal loolu ra'yul fardi la loolu xalaatu benn nit la waaw mooy ci tëju ci pare bi moom moo ko xalaat jox ko gaa yi ñu enregistré ko waaw naan il a été voté à quatre pour cent nga mate opposition bi ba deux pour cent lañ am ci parlement bi caaxaan bu ne nga jaarale ko fi te naan il a il faut respecter les institutions ban respecter les institutions institutions caaxaan ma ne la lépp ra'yul fardi la moo tax yusqi ha day toroxal suñu dëkk yi xool leen amatu suñu réew yooyu te way ay caaxaan la kon euh, euh, euh, rawatina imaamu jàkkaak lépp waaw may jiite association boo xam ne imaam yee kii après ñu gis ne yow dañ la fee war a jëli nangu ko te gërëm leen ci le fait que année yi ñu sant ci yàlla lépp loo xam ne dëngoon na ci ñu ngi naan yàlla mu daal di ma ciy jéggal ngeen jéggal ma waaw te ñaan ki nga xam ne moom ngeen fi war a tegaat yal na ko borom bi jàppale te lépp lu ma am xalaat boo xamante ne nii buy tax mbir yi gën a jëm kanam du ma ko du ma ko nayee waaw. et puis loolu waa bi dana leen naa li ngeen wax waaye man de lii laay jàng bu ngeen mënee nag yéenay seet waaw bu ngeen bëggee ma continuer leen jiite ci lii bu ngeen bëggul ma bàyyi leen waaw mais nekk fi bàyyi imaam képp ku tudd sama fauteuil bi. dinaa lay lëgëy dinaa la faj nga dee ah, ah da ngeen moytu ne imaam boobu hii di ko kiiwee nag mu foog ne loolu ak ngóor du dara waaw loolu du tus dara yii imaam boobu hii attention de eh bu ngeen ko tuddee diwuma ko tuddoon xanaa eh hmm, waxatuñu ko de mu nga sàngoo suuf de yooyu yëpp ay affaire caaxaan la foog ne palmarès la loolu lu yées la kon nit nit waroo nekk ñoo xam da ngay eh, eh, da rëy. waaw population bi wala tamit ñi nga xam ne ñoo nga jiite nañu am franchise ak kërik noonu la waxoon naa la boo gis alhamdulilah suñu famille sénégalais yi kenn dëgguwu ci presque kenn waaw ay kii de façade kese la bu ñu daje nii walla ku nekk di rek bu ñu amee ndaje boo xam ne moo leen di boole ni ñëw wane fa nañoo boole te kenn la seen xol yi àndul ay maga ki rakka ki kii wëkki dara waaw ku ci wan sa moroom gannaaw keneen ki yow lay lekk wal yow itam noonu lu dul illaa man rahima rabbuk ku ko ci sa borom yërëm waaw mu xam ne lii lu saltale te dëggu yaa ayyuha alladhina amanu taqullah wa kunu la borom wax ci suurat ñi gëm yàlla doll leen yàlla te ngeen di dolli nekk di ànd ak ñi dëggu dee leen dëggu ñii dañoo waaw newuñ seen kër yi ni ñu koy xam nga léeg-léeg nga gis imaam yoo xam ne Euh, jàkka joo xam ne ma euh, am na imaam boo xam ne xam naa ko ci euh, boobu daanaka imaam bi moom saa bu jiitee ajjuma daanaka suuratul asr moom manoo fexe ba du ko tari daanaka ak suuratu kon naa moom ak kawsar lay boole ñaar yooyu moom bu leen tariwul c'est rare du leen tari yow waroo nekk ci biir kii bi yan naan ah, yow imaam bi saa dafa tàyyal quoi wala di ko jëwee yooyu mais bu dee tollu na la ko mais bàyyil bañ pare imam bi day toog ku ñëw fekk ko xam toog salaamaaleykum waaw waaye imam j'avais juste une question dama amoon benn laaj imam bëgg naa xam lu tax tout le temps tout le temps saa booy jiite suuratul asr ngay tari ah masha allah waaw nga toog déglu imam bi it war la wax yow lu ciy sa yoon jógal nga dem yow luy sa yoon li may ta rek déedéet a wax ah suuratul asr après bu expliquer la parce que li muy wax nangam waaw nga loolu yore saa sam <laughs> gaa yi laaj ko te tamit boo nee njiit bi dina kawe mu yore sa salaam nit ñi wax la dara que ça soit hadith sayyidatu Aisha bi ak bii njëkkantewul mukk ñëw rek ne eh nee leen ko dafa bàyyi déedéet bële dana dem leen ngeen laaj ngeen laaj ko lan moo tax bu koy def bu sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha euh, bu Seydina Anas bi moom moo fi nekk gaa yi wax ba pare waajee ngi ci biir mu ne ko yaa fulaan eh yow diw comme que ñii wax nañ ba pare lan moo tax lan moo tee nga def li nit ñi sa ñoom ñi di digal. ak lan moo la yéen sax ngay jàng saar boobu saa su ne gis nga mooy njiit da bari bu bul njëkkante bu la diw wax rek waaw naba'ul xasm yoo yee ca suuratu daaw eh, eh, Saad bu bul ñëw rek dégg kenn rek daal di àtte ci lu mu gën a gaaw déedéet déglul ñaar ñëpp waaw te boo paree yow bu boobaa mbir day leer sa kanam moo tax Seydou Seydina Ali ibn Abi Talib saa sax waxoon ko ko bi mu koy jàngal nan ngay àttee ndax am mënuñu woon àtte nee na waaye àtte yoneen saa mu xamal ma dañuy kiiwee àttee raay sama dënn waaw amatul dara luy taxaw sama kanam lu dul ma man koo àtte ci ni yàlla bëgg allahu akbar mooy da ngay déglu ñaar ñi déglul ñaar ñépp sa doom nga yor sa kër sa nangam say soxna kii wax bul ñëw rek wax la nga ñëw mer waaw yow dégg naa diw yow yaa def déedéet war a wax lool bàyyil ba ñépp toog waaye wax na ba pare bu suwaa nga fekk ko fa mu nekk wala bu ñëwee nga ne ko ah man de nu mu demee noonu moom wax nga toog di déglu voilà ba mu pare bu ko defee di am ñaari version di am ku ci nekk li mu wax mais ñëw rek tëb atte noonu ci parce que kenn nga wax voilà déedéet loolu foo ko defee juum ko waaw juum ko waaw juum nga kon yoneen saa saam gis nga loolu la ñuy jàngal la prudence njiit day prudent waaw njiit day prudent amul ne waaye sama waa parti wax nañ ci chef de l'opposition bi dara rek ma jëw rek jël euh, daa dik sama gendarme yi rek sëmbartël leen ci kawam déedéet amoo droit di jaay ne maay président déedéet loolu du demee noonu waaye waxoon nañ tamit te sànq ñu ngi ko doon junju problème bu amee ci ay ñoñ kilifa ga war nañ ko ko mën a yegge te tamit ñoom nañ ko ko yegge parce que il n'est pas censé xam yëpp forcé wul lépp lu xew bu xam ko il n'est pas omniscient il n'est pas omniprésent du yàlla kon nag <coughs> ñi ñu jiite wala ñi nga xam ne ñoom lañu yilif bu problème amee ñoo war a ñëw wax ko kilifa gi nga xam ne mën na koo faj te moom tamit mu joué ci rôle am kilifa mu bañ a bàyyi noonu ay problème di pourrir ba bu génnee àddina kenn mënatu koo faj ñoom ñu continuer noonu ci ak noonoo gudul jeex gudul dekk ci tal samante yeeg liggéeyante yeeg seen xol yu dul jeex buñ amee ndaje moo xamante ne nii nag ah nee nañ seen waajur lañ ko tudde ñu ñëw ku nekk di jaay di wane ne ñoom ñoo ànd te dara unité de façade kese la dañuy cinéma dong voilà unité de façade kese la gëmuñu ci dara loolu du personnalité nit da ngay franc waaw nit da ngay franc waaw bu ngeen amee problème bari na fi problème yoo xam ne soo ko war a régler mu ngi dund kenn waxu ko waaw ñu nekk di rayante ci suuf waaw ñu dóorante ay mbir ci suuf loo xam ne bu ko yëgoon moom mat na li mu doon dina ko régler waxuñu ko ko ba mu génn àddina mu empire di law nag ba ci seen doom yi kenn ci ñoom ay doom ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay bëgguñoo gisante seen njaboot baax na ba kenn xamu ci kenn ndax bëgguñu seen soxna xam soxnaay keneen ci bëgguñ seen doom xam doomu keneen ci bëgguñu dara buñ nee nag boo am na nag luñ tudde góor gi wala seen ndey ah ñoom diw jaa def nañ lu rafet de léegi nag ñu réunion seen biir waa comment on va faire ku nekk lañ mu koy indi te booy ñëw doo fexe sa njaboot doo ko indi yow bi man la ñàkk ñëw yaay ñëw ak koo xam ne man la ñàkk ci sa njaboot ñu daale ko mais ñeneen dañ leen di lu minimum buñ ñëwee nag def photo kii bi nag ñu photo leen ñoom ñëpp ñu naan ndeysaan ndaw ndaw ndaw ndaw famille bu bu ba benn ban benn. benn loolu façade la daxaate la nga naan lan bu wuy wuuri mooy bu ndal ñi tas ñu ko ñu commencé waat lekkante bi seen gannaaw jëwanteyee dóorante ay ay ay misilu ca euh, sëriñ saak yooyu tàmbalee ci continuer ndax masul woon a arrêté wal iyaazu billah loolu lépp ak ñàkk franchise la waaw ñàkk franchise la ñàkk dëggu kon nag loolu la loolu kese la moo fi indi lii te dañ ci xam ne lépp luy alquran nit ki sopp ko di ko jàng saa su ne loolu day ware ne kii tofeelu yàlla mu ngi ci moom sopp na ko waaw parce que kenn du bëgg dara alxuraan fekk waa yëpp taxawaalu kat la koo xam ne yàlla bëggul ko dara borom bi du xërtal kenn ci ay ci ci téeréem bi parce que waa ji yàlla amul benn cër fa yàlla amul loolu ak ñàkk franchise la kon nag mooy euh, lii boog ñu mu euh, loolu lu rëy la waaw alors lu rëy la borom bi du soppuloo jaam dara ci alxuraanam bi mu koy dappatoo di ko saxoo di ko jàng foog ne ne moom daal affaire bi sax moom daal lu koy gën jàng mooy gën neex lu dul ne lool alaamatu hubbillahi lahu la waaw sa mandar gaay soppu gi yàlla jaam boobee te xam nañ ne kon qul huwa waaw soppu ko day dugal nit ki aji soppu ko ajjana te da koy may li nga xam ne mooy cofeelu borom bi tabaraka wa taala allahu akbar allah <coughs> léegi nag waa ji kan la woon <laughs> imaam bi <laughs> loolu waxoon nañ la ca xadiis bale ne am nañu ne Kulsuum ibnul Hidm la mu ne loolu imaamul Haafiz ibn Hajar mu ne imaam Ibn Manda moo ko soloo ci kitaabu tawxiid ci yoonu Abu Saalih mu jëloo ko ci Ibn Abbaas mu ne na ko noonu la ko ñenn ñu indi <coughs> Kulsuum ibnul Hidm ah bokkoon ci waa bani Amr ibn Awf ca waa Quba radiyallahu anhum yeneen saa salaam ca moom la daloon eh, bi muy door a gàddaay si ak si Quba fa la njëkka dal laata muy ak si mid fii jàkkaam ji nekk alayhi salaatu wassalaam ah, waaye am nañu ne eh, loolu am na problème parce que Kulsum ibn al-Hidm bu dee ne hadith Sayyidatu Aisha moom du moom parce que boobu sariya amagul woon c'est sûr mais bii man na nekk moom. waaw ndax moom dafa teel a génn àddina euh, ci njàlbeenu hijra gi bi yeneen saa sam doon a ñëw Medina tuuti la ci teg mu génn àddina comme ni ko imaam at-Tabari waa ahlul maghazi ñoom imaam Ishaq ak ñooñ di wax rahmatullah alayhim loolu mooy boroom sariya boobu du moom mais kii mën na nekk muy kii di jiite nii loolu mën na nekk ne moom la woon waaw mu ne imaam al gis naa nag ci kàddu ñenn ñi ci euh, mbindum ñenn ñi euh, ñu ne kul Kulsum ibn Zahdam waaw ba pare mu ne loolu man Mandah moo ko solo waaye loolu <coughs> mu ne loolu nag euh, ci gis naa ci ñeneen ci euh, yoo xamante ne nii ñoom euh, dañu ne Kurz ibn Zahdam voilà mu ne fa allahu aalam kon nag <coughs> de toute façon bu dee sariya ba du moom mais bu doon Kulsum ibn hidma mën na nekk waaj yi parce que Quba la ne woon te bo teel na génn àddina Euh, te lii wanewul dara luy wane ay xaret yooyu bokkul ak bële waxoon nañ la ko wallahu taala alam te tamit dañ ci xame ne mooy saar bii dafa làmboo ak yiñ la waxoon ci jataay bi ñu génn sifatu rahman comme li waa ji wax ci hadith sayyidatu Aisha bi ak di melal euh, borom bi tabaraka wa ci ni mu gën a mate moo tax sopp saar boobu loolu dugal na jàmba aljana kon nag gëneelu saar yaangoo léegi nag al imam bii di ñëw ginnaaw